di suuratul malaayika ba'da a'uudu billaahi minash shaytaanir rajiim wallaahu xalaqakum min turaabin summa min nutfatin summa ja'alakum azwaajaa wa maa taxmilu min unsaa wala tada'u illaa bi'ilmihi وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ولا ينقص في عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya fukki bi ak benn mu ne wallaahu te boroom bi tabaaraka wa taala xalaqakum mooy ki leen bind yéen bindeef yépp min turaabin ci suuf ci ban mooy kooku kan lañ binde ci suuf mooy sunu maam aadamu alayhi salaatu wassalaam summa ginnaaw gi yéen ñi tegu ci moom yépp nag sédami min nutfatin mu daal di leen bindee ci li ngeen xamante ne nii mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy euh, toq man yu ginnaaw gi ja'alakum mu daldi leen def moom boroom bi tabaaraka wa taala azwaajan def leen ngeen nekk ay peer ci góor ak jigéen mooy nit ñi nekk fi comme ni nga xamante ne nii noonu la ko waxe woon wa maa taxmilu mu ne tamit amul dara loo xamante ne nii moom lay moom moom wa maa taxmilu du yenu mooy du ëmb lin unsa ci benn jigéen wala tadaw te du wasin illaa bi ilmihi lu dul ci xam-xamu borom bi tabaaraka wa taala lay ame ci tey doxe de wa maa yu'ammaru te tamit dee suñu yokku fanu min mooy mooy atu min mu'ammarin koo xam ne borom bee ko yokkal ay fanam daal di koy guddal wala yu waaye duñu wàññil kenn min umrihi ci li nga xam ne mooy ak dundam illaa lu dul loolu lépp fii kitaabin mu ngi ci téere boo xamante ne nii ci lawxul mahfuz nga xamante ne fa la ko boroom bi bind inna daalika dëgg-dëgg gis ngeen lii alallahi ci borom bi tabaraka wa taala yasiirun lu ko yomb la de mooy yokkal nit ci ci ëpp ci ay dund ay fanam waaye wàññil ko loolu lu ko yomb la borom bi tabaraka wa taala ak xam li nga xamante ne nii mooy bind gim leen bind ci seen maam ci ban bind leen tamit yéen ñu tegu ci toq man yu loolu akar akaw yomb boroom bi waaye xam li nga xamante ni te def li nga xam ne moom la ndaw su nekk di ëmb ak buy wasin la muy wasin loolu nekk ci xam-xam ak koo yomb léegi lii mooy la mooy fi muy wax naan wa maa yu'ammaru min mu'ammarin mooy loolu lii nga xamante ne mooy day day tegtale rek lii suñu boroom tabaaraka wa ta'aala doon wax ci nga xam ne suuratu Ra'd dinaan yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul mooy borom bi mooy effacer lu ko soob wa yuthbit mooy saxal di rest bàyyi mu sax wa indahu lu ko soob tamit wa indahu te fa moom la nekk ummul kitaabu ndayu téere yi loolu mooy li nga xamante ne ci lawxul mahfuuz ndax waxoon nañ la lawxul mahfuuz dafa am ay wàll yu bari daf fi am wàll yoo xamante ne nii fa ñuy woowe ummul kitaab ndayu téere bi mooy ci ci partie la ci lawhul mahfuz boo xamante ne nii borom bi tabaaraka wa taala la mu fa def loolu moom du effacé wu mukk mooy la mu fa def loolu mooy dëppook leneen li nekk ci yeneen partie yépp mooy loolu la mooy ne bés boo xamante ne nii mbir mi nii la demee. ci gàttal borom bi tabaaraka wa taala dafa am ci lawhul mahfuz muy la table bien gardée muy àlluwa boobu nga xamante ne nii boobu nga xam ne borom bi mooy ki ko saytu mooy ki ko xam ne moo ko aar nga xamante ne nii mooy loolu mooy àlluwa boobu dafa am loo xamante ne nga xam ne amul luy xew ci kaw suuf ak lu weesu kaw suuf ak mbindeef yi lépp. lu dul ne borom bi daf koo def foofu loolu dafaa def ci umul kitaab foofu la def yi nga xam ne foofu moom lu fa nekk in c'est invariable c'est variable mooy loolu du changer kenn manu ci dara ndax borom bi noonu la ko nam ne léegi yeneen parties yi nag dina def ne diw bu defee lii de ci lu baax mooy dina am ak sàngam wala dina bu deful lii moom ay atam fii lay yem waaye yooyu mu bind ci yeneen parties yooyu loolu noonu ci yeneen façon registre yoo xam ne yu fa nekk la yooyu lii nga xam ne moom moom la nit ki di am mooy la dëppook li nekk ci ummul kitaab ci côté bi nga xamante ni foo moom lu fa ne du deñ mooy ne day def foofu comme bu ne moom diw mii 30 ans la def ci lawhul mahfuz waaye mu def ci yeneen partie que bu defoon bu saraxe woon de dina am 35 ans wala bu saraxewul nag 30 ans am boroom bi defoon ci lawhul mahfuz que ne 30 ans am mooy kooku du saraxe ndax borom bi moo def ne lam def ci ummul kitaab loolu mooy li nga xam ne mooy am kooku moom du te loolu mooy li yonent bi alayhi salaatu wasalaam li koy leeral li nga xam ne moom la wax ci xadiis boo xamante ne nii. al imaamu Ahmad rahmatullahi alayhi soloona ko ak ñaa ak ak ak bi muy al imaam Abu Dawud naka noonu ash-Shaykhaani mooy al imaamul Buxaari ak al imaamu Muslim ñii ñëpp taalibeem la voilà lañ ne taalibeem yëpp al imaam Abu Dawud imaam al Buxaari imaam Abu Dawud imaam Muslim ñoom ñëpp taalibe direct lañu imaam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal borom ngir mi ñoom ñëpp ku nekk jàngal na la voilà mooy baa ñu naan sama sëriñ. man ma toog naan man boo Seydil Hadj Malick mooy sama sëriñ wala Serigne Touba mooy sama sëriñ wala ma naan bon Cheikh diw mooy sama sëriñ te bokkuñ jamono waxuma loolu déedéet mooy man ni nga ma xamee yow miy déglu ma xam ma ma xam ma ma gis la nga gis ma ma ñëw nga jàngal ma loolu loolu lañ mel ak imaam Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal kon dañ naan imaam Ahmad ak taalibe yi ñoo ko solo muy al imaam al Bukhari ak imaam Muslim ak al abu daawud ak tirm abu daawud boobu <laughs> as-sijistaani rahmatullah alayhi ñu jëla ko ci mawlaana anas ibn malik radiyallahu anhu mu ne dégg naa yonent bi alayhi salatu wasalaam man sayyidina anas di xaadimu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne man sarrahu an yubsata lahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa alahu fi atharihi falyasil rahima yeneen mi aleyi salaatu salaam képp koo xam ne bëgg na kontaan na te nam mën a bëgg an yubsata lahu fi rizqi mu daal di koy yokkal borom bi daal di koy yokkalal yaatalal ko wër wërsëgam aw yunsa lahu fii athari walla mu daal di koy yéexalal ay jeexitalam mooy jeexitalam ci kaw suuf même bu dee ne mooy 30 ans defoon waaye mu mel ni ku fi def 60 ans waaye an yunsa lahu fii athari moo ñu yokkal ko ay fanan ay fanam lan lay def waajooju fal yasil rahima yonente maa lay saar saar ne maa ngi koy wax koo kële ki bëgg lii lépp fal yasil na jokk rahimahu li nga xam ne mooy mbuuru mooy mooy eh, mbokkam na koy dox ta di ko jokk ni mu gën a rafete kon nag lii mooy yonent bi alei sa salaam kon dañ ciy wan ne kon am na jëf yoo xamante ne suñu boroom yonent bi alei satu salaam xamal nañ ne man na yokku day yokk wërsëg ndax da ciy yokk barke même bu dee lu tuuti la nga ciy jox sa bokk di ci dimbali ñi nga war a dimbali borom bi da ciy def barke waaye sa dund noonu la koy def mu yokkal la ay fan mooy loolu mooy li moom ñu waxoon rek voilà que ne bu defee lii de bu saraxee wala bu defee jëf ju baax gii dinaa ko yokkal dinaa ko yokkal fanweeri at ci fanweer yi mu am léegi loolu waaye loolu du wuteeg mukk la nekk ca lawhul mahfuz moom foofale ca ndayu téere ba bu dee ne dañ faa defoon ne waaw moom juróom benn fukki at lay def mooy ne kooku foo jaar borom bi mu def ci yeneen registre yi mooy yeneen partie yi ne kii 30 ans lay am waaye bu saraxee dox mbokk def yooyu mooy dinañ ko ci yokkal yeneen fanweer kooku foo jaar mu saraxe nekk ci lu baax bu ko defee borom bi ndax foog mu dëppook li def fële kooku lay wax noonu ne kon mbir maa ngi noonu kon mbir mi loolu la de waaye tamit am na ñoo xamante ne nii mooy même bu ñu fi defee loo xam ne cent ans nekk fi ci lu yées ñu deewee day mel ni doo ko loon ni ma suñu fee jaar wala yu yées kese lañu leen di wax kooku xam nga ne moos ak jeexitalam dara baaxu ji waaye ki nga xam ne moom dafa def ay trente cinquante ans comme ñoom al ñuy tudd nga foog ne ay màgget lañ woon yu kii déedéet ay imaam muslim nii mooy mooy gaa yi dañoo gaaw gi naa dina Seydina Isa alayhi salaatu wassalaam waaye xoolal boroom bi ni nga xam ne noonu la yokke li nga xam ne barke ci li nga xamante ni moom mooy seeni jeexital ci kaw suuf mu ngi mel ni Seydina Isa alayhi salaam day dund ba léegi saa su ne ñu koy tudd dund. comme ñun laay wax nii waaye sinon moom faatuwul ndax mu ngi ci kaw asamaan si ci ñaareelu asamaan bi fa la ne moom Seydina Isa ibnu Maryam alayhi salaatu alayhim na assalaatu wassalaam moom suñu boroom di continuer mu ne ma yastawi du yem albahraani ñaari dex yi ñaari géej yi albahraani loolu xalaat mooy dafa mooy taxliib la mooy ne benn géej gi nga xamante ne géej la ak beneen bi nga xam ne dex la mu ne yemuñu de hada benn bii di dex gi moom azbun furaatun dafa nekk loo xamante ne gu taruk neexaay la sa'irun sharauhu neex a jàllale neex a naan de wa hada beneen bi nag nga xam ne mooy beneen géej bi nga xam ne moom lañ xam buñ nee géej moom lañ ci jublu mu ne moom milhun ujaaj dafa am li nga xamante nii mooy gu tar ak wex la am xorom soo xam ne su wex la muy géej gi rek ak dex gi dex gi boo gisee dex gi moom dafa nekk loo xam ne lu neex la mooy loo xamante ne taruk neex neex a naan ndax moom amul xorom waaye beneen bi muy géej gi ñu xam la mer océan moom milhun ujaajun de moom dafa am li nga xamante ne nii mooy ne taruk li nga xam ne mooy mooy mooy wextan wex ak li nga xam ne mooy xorom si wamin kullin suñu waroom ne nag bu nekk ci ñoom mooy géej géej dex gi takkuluuna laxman ngeen ciy lekke di ci nappe di ci génne laxman li nga xamante ne nii mooy yàpp koo xam ne tariyan gu teey la mooy jën yi de wa tastaxrijuuna xiliyatan ba pare ngeen ciy génne ay takkaay yoo xamante ne nii ci li nga xam ne mooy koraay yi di lu'lu yi yi ak façon wurus yi ngeen fay jële wurus yi ngeen fay jële ak takkaay yi yeeg marjaan yeeg yoo yële nga xamante ne nii moom ngeen kiy jële talbasuunahaa ngeen koy sol mu yaay takkaay wa taraata ngeen di gis alfulka seen gaal yi fiihi mawaaxira muy xotti géej gi ak dex yi li tab tabtaxu ngir ngeen mën a di mën ut min fadlihi ci ngëneelu yàlla gi nga xam ne moom la leen defal ci jën ya fa ne ak yeneen trésor yi mu wax ngeen man ku faa génnee borom bee leen tàggatal loolu lépp waaye dox borom di def yooyu yëpp wala allakum tashkurun mu ne loolu nag dama koo def ngir lan ngeen may may fàttaleku di ku man mi leen defal xéewal yi ngeen may sant saa su ne kon nag mbir mi loolu la wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil alamin